ñu jeexal kon ci wufuud yi kon noonu lañ ci jeexale insha allahu taala ah, walillahi alhamdu wal minna ñu war gis nag li nga xamante ne nii mooy ah, ah, Seydul Xaaji Maalik alayhi ridwaanul maaliki li nga xam ne moom la wax ci suñu bunt bi ci xilaasu dahabi xilaasu dahabi fi siirati xayril arabi sallallahu alayhi wa sallam muy alfaslu alxaamis wal ishruun alfaslu bunt bi nga xamante ne ni chapitre bi nga xam ne alxaamisu wal ishruun mooy vingt-cinquième alxaamisu cinq wal ishruun ak vingt muy vingt ak cinq muy vingt-cinq mu ne fii dikri wufuudi jam'i mu ne fii dikri al wufuud waaw fii dikri ba'di mooy fii dikri al wufuudi voilà fii dikri al wufuudi ci tudd li nga xamante ne mooy al wufuud jam'u wafdin wa hum mu ne ci tudd délégation yi mu ne nag wufuud jam'u mooy pluriel wafd délégation wafd pluriel am mooy wufuud wahum mu ne te ñoom ñoom aljamaa mooy mbooloo mi nga xam ne al muxtaara mu ñu tànn lañu min al qawmi ci nit ñi ñu tànn lañ ci nit ñi al muxtaara min al qawmi yataqaddamuunahum li liqaa li liqaa al uzamaa ngir dajeek ñu màgg ñi noonu la ko tiitre noonu la ko tiitre ah kon insha allah mu ne moom Seydi El Hadji Malick dafa gudd nag fii lu gudd gudd eh, lu gudd a gudd a gudd la wax moom Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu ci bunt bi eh, bon dinañ ko tudd ni mais duñu tudd lépp ah. mooy dinañ ko wax nii lépp mais après bu ñuy ñëw duñu dañuy dañuy dañuy kii dañuy dañuy tëj nii kon nii la ko commencé Seydil Haaji Maalik alayhi ridwaanul Maalik mu ne muzaynatun awwalan lil badri qad wafadu fi aami xamsin kadaa Sa'd ibn Bakrihimi fi rajabin wa juzaamun waafiduuna bi aami sab'atin wa abu Muusaa bi ithrihimi kadaaka dawsun sulaymun waafiduuna lahu fiihaa wa tha'labatun qul fi jumuu'ihim thumaalatun thumma haddaanun bihaa wa bi'aami tis'atin wafdu hamdaanin 'alal 'alami innal wufuuda bi aami tis'i aktharuhaa lidhaaka summiya aamal wafdi fa'tazimi kadhaa banu daari thumma fiihi fii safarin 'uzratu jaa'uu bi aliyyun himyarun bihimi fii 'aashirin wafdu khawlaanin wa kindatun maghamidun thumma ghassanun dhawul karami kadhaaka wafdu rahaawiyyiina thumma taaba thumma najraanu sudda suddan thumma asdun fi iftiqaa fi iqtifaa'ihim kadaaka wafdu rahaawiina summa najraanun sudda summa asdun fi iqtifaa'ihimi kadaa salaamaanu batnun min qudaa'ata sab'atun habiibu bnu amrin fiihi murtasimi kadaaba jiilatu xadra mawtu maanuxaain wa wafdu xaaris ibn kaabin shahimi wa minhumu murratun cabsun kada asadun utaaridun jaa wafdan ma tamimihimi baahilatun jacdatun fazaaratun wa caqiilun mac kinaanata cabdun ashjacu tanimi wafdu laqaytin wa bakrin bacdahu qudadun wafdu kilaabin saqiifin cabdi qaysihimi wafdu ruwaasin wa aamirin hilaala wa ansin wa qushayr ibn kaabin duuna muttahimi wa wafdu tagliba bacdun muslimun wa nasaara qurriruu xayra iqraarin bidiinihimi lakin ala jizyatin wa man'i wuldihi mi an yusbighu sibghatan ka sibghi ahmihimi muhaaribun aama ashrin waafidun lahu wa taariqun fa mujaazun caddahu bi cadduhu bihimi idh jaa'a yamtaaru min tamri al-madiinati qul ba'iirahu btaahu almuxtaaru min karami banu xaniifata minhum waafidu waafidu yamanin minhum yamanun tujibun udda waqtahimi banu xaniifata minhum waafidu yamanin minhum yamanun tujibun udda waafu wa'udda waftahimi wa tay'un thumma jayshanun lahu wafaadu kalbun fa'udda khushaynan ma'a muraadihimi wa hakadha sadifun qul as'a qul khas'amun wafaadu sa'dul 'ushayrati min khayril wufuudi nami kadaaka asdu bnu ummaanin maca zubayda wa aslamun kada baariqun wa bnal xumaydi simi sacdun hudaymin wa jarmun waafidun wa kada bahraa'u mahratu wal jucfi bi dammihimi juhaynatun naxaacun ay saaniyan fa bihi summa alwufuudu tamma alwufuudu ala xayril walal alami juhaynatun naxaacun ay saaniyan fa bihi tamma alwufuudu ala xayril walal alami wa daaka fi aami ihdaa ashratin zafiru kullal munaa bi wujuudil amni wassalami wafdu sibaa'i di'aabin ghaabatan dhakaru wa daaka yunkiruhu jam'un minal umami walittifaaqu bi annal jinna qad wafaadu id fil kitaabi ataanaa duuna maa wahami xadawtu xadwal iraaqil barri sayyidinaa fi kulli maa jaa fi dal fasli min karami yaa rabbi man aslamu minhum wa maa nakasuu fa uddanii fiihim yaa waasi'ar rahmi wa man ala sunnati alhaadi wa siiratihi yaqfu wa yastannu bil ifdaali wal karami lii la Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul mu guddee xon naa la yi ah, lu bari dañ ko dañ parce que gis waxoon nañ la imaam ibn Sa'd 73 la tuddoon wala 72 al imaam al haaf al al huda war rashad di al imaam as shami moom tudd na lu ëpp fuuf lool fuuf waaw moom moom li mu ci tudd gisuma ku tudd lu toll ni mu tudd kon nag kon Seydil Haaji Maalik gis nga fin bi. dinañ ci ñëw après gisaat leneen léegi dañuy gaaw dañuy gaaw après am na yoo xam ne dañ koy sote dañuy tudd noonu rek dem parce que gis ngi lii lim gudde mu ne muzaynatun awalan lil badri qad wafadoo fi aami xamsin kada Sa'd ibn bakrihimi mu ne muzayna muzayna awalan ñoo njëkk agsi waaw lil badri qad wafadoo moo ñu njëkk ñëw daldi def délégation ñëw ci hein hein ñii nga xamante ne nii mooy ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci alayhi salaatu wassalaam mu ne waa Muzayna te loolu ki ko tudd lii nii mooy li al imaam al-Waaqidi wax te waxoon nañ la waxam ji ginu la dëgër waxu imaam al-Waaqidi bi ginu dëgër te waxoon nañ la lu tax te waxoon nañ la ne euh, ñu bari dañ ko cee topp mooy dañuy nettali waa siira wax waa siira lii lañu wax mais boo seetaatee jàmba càmbaraat mbir yi xoolaat ko di nga xam ne lu njëkk ñëw mooy mooy kan a ah, ka nga xamante ne ni euh, mooy kii euh, alxanafi Talq ibn Ali xam nga imaam imaam al moom moo ne Kasiir ibn Abdillah al moo wax ne première délégation bu def ñëw ci yonent ma lay saa saa bàyyee koo ci Mudar ñooñu la ci rajab xam xamsin ginnaaw gàddaayam gi moom alayhi salaatu wassalaam waaye wax nañ la ñii nii mooy waxu imaam al-Waaqidi bu mu soloo da koo soloo mais bi sanadin da'if am na leneen lu ko gina a dëgër te gis nañu yeneen nee nañ la sax du waa banu Abdu Qays ak ñooñu sax boo xoolee ak ñeneen ñoo xam ne tuddoon nañ leen boo seetee ba ci biir sax ñooñu ñoo njëkk agsi ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy Muzayna léegi nag ñii way dañuy topp rek ndax xilaasu zahab eh, fii siirati xayril arabi boroom day topp li boroom mawaahibul laduniya surtout mooy mooy référence bi gën a bi gën a màgg bi nga xam ne moom la topp te al mawaahib bu al imaam hein al Qastallaani al Qastallaani raxmatullaahi alayhi ak sharaawam loolu ñooy cosaanu xilaasu zahab hein sharaawu ah, li nga xam ne mooy eh, bu al imaam eh, loolu lu jara la ak tamit day jële tamit mooy waa siira waa ñoom al imaam ibn Hisham siiratul Halabiyya waaye tamit siira si Ash-Shifaa bu al imaam al loolu ci lii nii mooy téere siira yi nga xam waaye mooy boo càmbaraatee yëf yi mooy li nga xam ne moom moom la ñuy nettali en tout cas l'imam Ibn Sa'd solo ne sëriña ma ko wax ci càllaleem boobu mooy càllale bi dangay gis ne am na ku ko jiitu am na wafdu yu ko jiitu kon Muzaynatun waa Muzayna walan ñoo njëkk a dëggaleel Badri dikkal weer wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mag ni xar wafadoo ñoom de waf daal dina ñuy laxas def délégation ñëw ci moom fii aami xamsin ci cinquième année bi kada naka noon Sa'd ibn Bakr himi waa Sa'd ibn Bakr ñoom kan lañ yónnee Dimaam ibn Salaba Dimaam ibn Salaba waaw waaw muy Dimaam ibn Salaba moom it waxoon nañ la ak téele ñëwam ca jamono yi que moom pas ak téele mooy côté Hawazin voilà parce que ci waa Hawaazin imaam Ibn Tha'laba mu ne fi waaw woo ku kon kaza Sa'd ibn Bakrihim fii Rajabin moom itam ci Rajab mooy wa Juzaam wa fii Rajabin wa Juzaam voilà waa Juzaam waxoon nañ la waa ñii ak waa Muzayna ñoom daanaka ñoo ñëwandoo rek waaw ci mois rajab bi wa juzaam ak waa juzaam waafiduuna waa Saad ibn Bakr raxmatullaahi alayhi la ne bi ñu yónni dimaam ci kañ la woon ci rajab voilà fi aami xamsin kada Sa'd ibn Bakrihim fii rajabin voilà ci rajab wa Juzaam Juzaam nag waafiduuna bi aami sab'atin voilà waa Juzaam l'an ñëw wa Abu Muusa ñan ñoo ñëw l'an sept ak kan Abu Muusa mooy waa Ash'ariyuuna yi bi ithrihimi ñëw seen gannaaw mu ne kadaka Dawsun Sulaymun waafiduuna lahu fiihaa wa Tha'labatun qul fii jumu'ihim mu ne tegal ma ci ñeneen kadaaka dawsun waa daws waa daws muy mbokk seydna abu hurayra yi seydna tufayl tufayl ibn amr te moo ne woon seen sang ñoom tamit waa ñoomit ñëw nañu ak waa suleym waa banu suleym hein muy wafdu daws waa banu suleym ñëw nañu fiihaa wa Tha'labatin ci siis ak waa Tha'laba wa Tha'laba Tha'laba mooy sixième bi ah wa Tha'labatun qul fi jumu'ihim mooy waa Banu Tha'laba ñëw nañ ca seen mbooloo ya ànd ca seen mbooloo ya mu ne ginnaaw lool kon kadaka dawsu dawsu wa sulaymun waafiduuna lahu ñoom ñii mooy sulaym daws ñoom ñëw nañu tamit waa Saalaba ñëw nañu tamit yii nii yépp waxoon nañu wax wafdu bani sulaym yii moom gisoon nañu ko voilà wafdu banu sulaym waa Saalaba ñoom ñépp gisoon nañ ko banu Saalaba ah ñoom ñu ngi ñëw l'an huit lañ ñëwoon ah moo tax mu ne fii xaa wa Saalaba tunqul fi jumu'ihim l'an huit lañu ñëw léegi nag bu ñu continuer mu ne sumalatun wafdu Sumaala Sumaala summa xaddaanun Sumaalatun summa xaddaanun biha wa Sumaala mooy kan Abdallah ibn mooy Abdallah as-Sumaali moo tax ñu waa moom moo ñëw ak Musaylima al-Haddaani bokkul ak ibn al-Kaddaab l'an huit lañ ñëw ginnaaw fatxu Makka moom lay wax nii ne sumaalatun summa xaddaanun biha wa bi'aami loolu mooy ñoom lan lan huit ca xaaba fële lañ bokk ñoom ñoo saala ba mu ne nag léegi muy ñëw ci amu tisan mu ne wa bi'aami tisaatin wafdu hamdaanin ala al-alami mu ne canta waa hamdaan ñoom l'an neuf lañ ñëw lañu ñëw ci doj wi ci xeer wi ci montagne wi nga xam ne ku bëgg kawe ci moom ngay jaar ah muy alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne nii moom la fi suñu boroom samp ah mooy moom la yonent moom la boroomam sant samp waaw ah, waa Hamdaan waa Hamdaan waxoon nañ la ñoom moom gisuñu ko Sumaala Abdallah as-Sumaali Musaylima al-Haddaani wafdu Haddaan ñuy ñépp gisuñu leen ci lañ ñëwee ñoom ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ci ama tisin boo seetloo dal la def dafa commencé première année mooy l'an cinq ci rajab selon li waa ahlu siyar di wax en tout cas imaam al-Waaqidi wa taalibeem hein léegi euh, te waxoon nañ la ne fii nii Seydil Hadji Malick en plus li gënoon a mooy moom li mu def sax fii nekkul di jël fële jël fii jël fii jël fii de li mu def leer na la al imaam al iraaqi menn Zeynuddin alfiya bi mu def ci siira lam ci wax texte is la Seydil Haaji Maalik jël tëggu ko ci baxr bi mu yor ak tamit moom ci ay moowam mais quinte quintessence bi ak wax ji lépp li ci biir mooy dafa jël li imaam al iraq yi ni mu ko ëndee ne wufuud yi nii la demee première Muzayna lii ainsi de suite nee na man foofu laa jaar noonu laa def defuma leneen te loolu lii nañ ko sànk dinañ ko wax moo tax buñ ci pare dinañ gis imaam al-Iraqi mi mu mi mu tudd noonu ne moom ci moom la jël dinañ gis moom it même la même succession boo seetloo dafa commencé ci xam xamsin ci rajab tudd Muzayna Sa'd ibn Bakr mi mooy Dimaam ibn Tha'laba mi ñu yónni woon ci rajab ak waa juzaam ñoom ñu ñëw ami lañ ñëw set bi mu jógee cinq set ak abu muusa muy ashariyuna imaam abu muusa abdullah ibn qays al-ashari ak mbokkam imaam abu burda ak gaa yooyule bi isrihimi kadaaka dawsun mu ne waa daws ci la set lañ ñëw sulaymun waa bi duuna la fiiha mu ne kantaa sulaymu moom ci la huit lañ ñëw wa Tha'labatun ak Tha'laba qul fi jumu'ihim ñëw ca seen mbooloo ca délégation yu bari ya mu ne Sumaala Abdallah Sumaali Haddaanu Musaylima alxaddaani biha waaw kay ci at moo mala huit tamit lañ bokk wa bi aami tisanti kantaa ci neuvième année bi wafdu hamdaanin alal alali ci la wafdu am am hamdaan ñëw ci yonent bi alayhi salaam léegi nag mu def mu def lu mel ni pause fii ngir wax la nag at mi at mu am solo ci délégation yi waaw xam ngay day tudd rek di dem mais bi mu ñëwee ci amati santi tudd Hamdaana léegi nag mu ne innal wufuda bi amit tisan aktharuha lidaka summiya amal wafdi fantasimi mu ne innal wufuda bi amit tisan aktharuha gis nga délégation yi nag bi ami tis'i aktharuha li ci ëpp ci neuvième année bi lañ ñëw waaw li ci ëpp ci délégation yi ci neuvième année bi lañ ñëw mu ne li daaka looloo tax loolee moo tax su ñu woowe ko amal wafdi moo tax ñu koy woowe amal wafdi comme li al imaam ku wax loolu kan moo waxoon imaam ni Hisham moo ko jële moo ne woon moo ko solo woon këne Euh, looloo tax ñu woowe ko ci la sëriñam ba waxoon mu ne looloo tax ñu koy woowee amul wafdi mooy atum délégation yi mais loolu wax nañ la tekkiwul benn yoon que ne euh, l'an neuf kese lañ ñëw gis nañ lu leer commencé na l'an cinq l'an sept l'an ba l'an neuf mu pause ngir wan la ne l'an neuf moo ci ëpp ci lañ commencé takkarnaas yi voilà gën bari mu ne kadha banu fii bi safarin gis nga nag ci ginnaaw waa waa kii ci Hamdaan ñii ci neuvième année bi mu ne kadaa banu daari waa banu daar ci lañ ñëw mooy addaariyuun mooy mbokk Tamim ibn Aws addaari gis nga moom lañ mujje <laughs> te moom Tamim addaari dañ ko nar na non kan lañ doon fàtte Jarir ibn Abdullah al-Bajali voilà mais gis nga moom mii lañu mujjee mais ci l'an neuf waxoon nañ la suivre ñu woon chronologiquement que dañu suivre ñu woon at mu ne at mii at mii at mii defuñu woon noonu comme niñ ko annoncé woon avant gis nga moom fi mu tudd ñii te waxoon nañ la lool tamit que ne Tamim ah, boroom xam-xam yi am na ñu ne l'an neuf la ñëw la dëgmal ci yonent bi salaam loolu mu ne kon l'an moo tax mu ne kada banu daari na ko waa banu daar muy waa tamim tamim addaar yi loolu waxoon nañ la ne imaam al-Waaqidi nee na diis lañu woon ak mbokkam ya ca Laxma ak waa Juzaam ñu daldi ñëw ah ñoom kese ñoom kañ la ñëw mu ne fii safarin ci mois summa non ñoom ci l'an neuf lañ ñëw summa ginnaaw fii safarin udra waa udra daal di agsi ci mois safar ci mois safar ah mooy ñoom ci waa yaman lañ bokkoon mooy safar sanata tisin ci lañ ñëw am na nag ñu ne douze lañu woon waaw mooy waa udra jaa'u bali dikk nañ waa Bali tamit daal dinañuy dikk du Bali ñoom daal dinañuy dikk am nañu ne ci rabiul awwal ci lañ dikke ñoom sanata tisin ah, ànd ak Ruwayfi' ibn Thabit balawi non eh, kii eh, moom moo nettali ne ay nitam ci rabiu saa ah, rabiul awwal sanata tisin lañ ñëw ah. léegi moom moo leen moom moo leen moom mu daldi leen eh, eh, moo leen accueillir dalal leen après indi leen ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ne ko samay ñoño ngi mu ne ko marhaban bi kaw bi qawmik mu ne ko ah skay bienvenue ci yow ak say ñoñ marhaban bika wa bi qawmik bienvenue ci yow ak say ñoñ moo tax mu ne kon ñooñu ñooy waa bal yi ximyarun bihimi ak waa ximyar tamit wafdu ximyar ñëw nañ tamit sanata tisin mooy ñoo alxaaris ibn abdi kolaal ak nu'aym ibn abdi kolaal mooy ñoo ñële ñii it gisuñu leen woon muy wafdu ximyar wafdu ximyar gisuñu leen woon ah nag bi mu paree ci waa neuf mu ñëw ci beneen année bi ci fii anchirin wafdu xawlaanin wa kindatu summa xaamidun summa xassaanun zawul karami mu ne kon ci laa diis wafdu xawlaan ah ci la délégation waa xawlaan ah daal di ñëwee ci yonent ba aleyhi wassalaam mu ne waa kinda ak waa kinda waa kinda gis nañ leen xawlaan gisuñ leen woon waa kinda gis nañ ne summa waa ghamid waa ñoom itam gisuñ leen woon summa ghassanun zawul waa ghassan waa ghassan waa kinda moom gisoon nañ leen waaye waa ghassan gi gisuñu leen woon de zawul karami boroom teraanga yi waa kinda wafdu ghamid tamit gisuñu ko woon ah, nga xam ne ci waa azd lañ bokkoon ci waa yaman ñoomit mu ne ñooñu tamit ci kan lañ ñëw aama atum lan atum dixième bi wafdu Ghassan lawul karami way caraanga ya mu ne kadhaaka wafdu rahawiyyiina thumma najraanun sudaa thumma asdun fiqtifaa'ihim wafdu najraan no kadhaaka wafdu rahawiyyiin yii na ñoom tamit jotuñu leen woon a gis bokkuñ ci fuut yi nga xam ne moom lañu gis mooy ñoomu tamit ñëw nañu ci kan l'an lañ ñëw mu ne l'an ci lañ ñëw ñoom nee nañu lañ woon am nañu ne quinze lañ woon biñ ñëwee ñu wàcc ci kër Ramla bint Haaris yeneen mi aleyisaaat salaam dikk foofu waxtaan ak ñoom waxtaan wu gudd euh, gudd gudd ñoom ñu jox yonent bi aleyhi salaam ay àddiya yoo xam ne fas a ngi ci woon ak yooyu la ainsi de suite ak kan wa mu ne kon yi na summata najraana waa najraan wo waa najraan waa najraan muy chrétien najraan yi ñooñu gis nañ leen te yàggoon nañ ci ah mooy gaaya gisoon nañ leen waa najraana Ah, as-sayyidu ak al-aaqibu gisoon nañ leen muy wafdu Najraan Abu Haarisa kon mu ne Sudaa Sudaa mooy wafdu kan la ji moom gisoon nañ ko <laughs> yàgg as-Sudaa yi voilà moom lay wax Sudaa fii ah mooy wafdu Sudaa nga xamante ne seen waaja moo ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah ah armée bi nga yónni de moom o yonent bi alayhi salaatu salaam léegi daal yow bàyyil xam nga nu ñuy def man mii man daal bàyyil man di Ziyaad ibn al-Haaris arhamukallah Sudaai mu dikkal ne ko ah armée bi ma dégg na yónni ko ko laa bëgg nga nga ko man maa lay maa lay chargé wu ci mbiru waa ñoom mooy moom la yo thumma najranun suda thumma asdun fi iqtifaihim asd waa asd gisuñu leen mhm. ah, seen maam di asd ibn al-Ghawth Nabt ibn Malik ah ñoom gisuñu leen woon ñoom ñii gisuñu leen woon waa wafdu wafdu asd waa asd mu ne kada salaamaana batunun min qudoota sabatun xabibu bna amrin fihi murtasimi mu ne ginnaaw gi booleel ma ci ñëw ci la diis ci délégation salaamaan mooy xam nga moom it gisuñu ko wafdu salaamaan ñoom ci waa qudaa moo tax mu ne ñoom waa salaamaan nii batnun min qudaata ab néeg ab biir la ci waa qudaa waaw waaw salaamaan moo nekkoon seen maam ibn Sa'd ibn Zayd ibn Lawth ibn Zuhd ibn Aslam ibn al-Hab ibn ñoom am na ñu ne ci Shawwal lan dix lañ ñëw nekkoon set moo tax mu ne sabaatun sabaatun dañu ne woon li nga xam ne mooy sabaa waaw léegi bañ ñëwee it mu ngi leen dalaloon ca kër ndaw soosu la rek Ramla bint al Haaris ah ndeysaan allah moom de allahu akbar léegi ginnaaw ñooñu mu ne kada bajilatu Hadramawt ma naqa'in wa wafdu Haaris ibn Haaris ibn Ka'b shahimi mu ne kada ginnaaw naka noonu ci la diis ñëw na bajila ah Bajila am na ñu naan Bujayla mais Bajila al Bajaliyu moom kan la kan moo dëkkoon Bajal kan moo bokkoon ci ñoom waa la mooy kan lañ gisoon keroog fan yii rek kan al Bajali laa ilaaha illallah non loolu ñemewu ngeen ma ñewu ngoo fàtte waa Bajila Jarir ibnu Abdillah al Bajaliyu ah te keroog jarir ibn abdillah eh, albajaliyu ah, mooy mbokkam yi moo tax mu ne kada bajilatoo naka noonu waa bajila ñëw nañu Hadramawt maa naxain fan lañ jóge waa Hadramawt mooy Hadramawt lañ juñ lañ jóge moo tax ba mu ñëw ma lay saaf saaf ne dina leen dikkal ci pegg gii ci jàkka ji koo xam ne ah, wax ci moom lu rafet jóge munoo tax ba mu mu ne Euh, euh, non Hadramawt mooy waa Wa'il ibn Hujr voilà kada Bajiila Bajiila mooy ci côté yooyu la parce que ñii ñëpp Yaman lañ jóge <laughs> voilà kada Bajiila Bajiila ñëw nañ Hadramawt waa Hadramawt ñëw nañu ànd ak Seydina Wa'il ibn Hujr al-Hadramiyu voilà al-Hadramiyu ñu daal di ah moom mii la ne woon dina leen dikkal ci pegg gi saymin koo xam ne bokk ci ñi ah ah ñi gina teddu ci waa yaman kooku jarir la waxoon lool jarir la ne woon dina génne fii léegi mu dikkal leen koo xam ne ci ñi gën min xayri min xayri di yaman sëy naa jarir nee na ma dugg ñépp di ma xool ki ma toogoon ci wetam ma laaj ko ne ko est-ce que yonent bi ma tudd ci xutbaam avant ma agsi mu ne ko waaw tudd na lu rafet ci yow ne dina jóge fii ci pegg gi ki gën ci waa Yaman kii ñii gën ci waa Yaman nee na ma sant yàlla kanta moo tax ma ne la ñoom ñaar seen histoire dafa niroo euh, euh, naa Wa'il ibn Hujr yonent bi alayhi salaam da koo yëgal yëg ne mooy ab buur la woon famille prin princière la boobu ah famille royale mu ñëw bàyyi lépp mu Ah, boole ko ak Seydina Muawiya ba mu ko tegee ci kaw minbar bi lalal ko lal to teg ko ci kaw bar bi da wax naan da leen a dikkal bàyyi léppam te ñëwu fi raari ban la fi dikke dafa ñëw ci son plein gré kenn forcé wu mu bàyyi neexation wu àddina nguur ak yépp ngir ñëw gëm mu naan ko dama laa dégg rek daal di daal di ñëw mu ne ko wax nga dëgg wax nga dëgg mu naan ko sama waa ñoñ de dañ maa dépouiller sama àq yépp lañ jël mu ne ko ma ne maa lay jox lool dama la lañ jël ci yow boole ko Seydina Muawiya seen seen nettali bu reetaan lu ah <laughs> voilà kon Hadramawtu bu ne kadaba jilatu Hadramawtu na naxain waa naxa gisuñu leen ah ci qabaa'ilu yaman yi lañ bokk ah ñoom moom am nañu ne deux ñëw wala ñett yoon lañ ñëw waa naxa moo koo dégg naa am naxain ci ñii la bokk ci ahlu yaman la bokk ibrahim annaxaay ñoo ñépp ñii seeni maam lañu ñoo bokk ay fa ñu jóge wa wafdu xaaris ibn Ka'b ibn Shahimi ak wafdu xaaris ah xaaris ib al xaaris ibn kooku it bokk na ci ñu ñëw laa diis waaw ah ñoo nag boroom ñi nga xamante ni ñooy boroom njàmbaar waaye ñooy boroom xel yu ñaw yi Allah léegi mu teg ci lan mu ne wa minhum mu murratun mu ne bokk na ci délégation yi bu jëlal banu murra ibn Ka'b ibn Luway dikkal nañu yonent bi alayhi salaam kañ ñii nag xam nga fii day topp day tudd ñi ñëw l'an dix am na nag ñu ne ñii nii l'an neuf lañ ñëw am na wax lool ne bi mu jógee Tabuk ah, wax loolu waaye mooy waa Banu Murra waa Banu <laughs> ñëw nañu waaw <laughs> nee na ñu ne am ñu ne mukk non non trois kese lañu woon hein imaam ibn Sa'd moom dane neuf lañu woon min bani Abs waaw ah kon nu absun waa absa ngoog banu abs kan moo tudd Hudhayfatu ibn al-Yaman al-Absi voilà al-Absi mais waxuma la moom daa ànd ci délégat ñoom dañoo jógoon seen dëkk bu yàgg ñëwoon Medina waaw sorguñ woon sax Medina mooy Xudayfa ak baayam ya alyamaan mais ci waa Abs lañ bokk kon ñu ngi ci waa Abs mu ne kada asadun waa banu asad ibnu Xusayma ñoom it ñëw nañu dikkal nañu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam am ñu ne diis lañu ñoom ñii nag ci la Waabisa ibnu Ma'bad bokkoon Waabisa ba mu ñëwee ne day laaj yonent bi aleyhi salaatu wasalaam anil comme nim nee ci al ci al arba'in muy Waabisa ibn Ma'bad mi ci ñoom la bokkoon waa wa kadha zadun utaaridun jaa wafdul ma tamimihimi kanta utaarid mu ne utaaridu muy wafdu utaarid muy utaarid ibn Haajib gisoon nañ ko ba gisoon tarjamaam moom dafa ñëw ànd ak ànd ak ñi nga xamante ne nii mooy ànd ak li nga xamante ne nii mooy utaaridun utaarid ñëw ànd ak ñan ibn xaajib mooy ibn zuraara nekkoon kilifaay waa banu tamim moom ak ay nga xamante ne mooy al al <coughs> waa banu tamim utaarid la woon ak kan az-zibriqaan ibn badr ak ponkal yooyu la rek waaw ñooñu gisoon nañu seeni mbir ñoom Utaarid moo ne woon seen discours kat bi ah ah <laughs> aywa moo doon discours kat ba discours woon Az-Zibriqaan di seen poète bu mag bi Ibn Badr ñu foog ne nag ñoom nag ñoo ci nekk quoi waaw ñu foog ne nag fii mu ne moom bu ñu waxee rek yonent mi alayhi salaatu salaam ñoo ñëw naan ko génnal ñu daldi ñu daldi ah puukarewuñ ak yow ak seen beneen kilifa bi al Aqra ibn Habis ah kon ñu ngi de mu ne kon taaridun jaa wafdun ma tamimihimi ànd ak waa banu tamim ah baahilatun jaadatun fazaaratun wa aqilun ma kinaanatu abdun ashja'u tanimi mu ne waa baahila ñu nga noon koo dégg albaahili waa baahila ngoog ah àndoon ak mu mooy mutarrif mutarrif ibn al-kaahin albaahili moo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ay ñoñam moom lañ délégué woon waaw mu daal di ñëw tuub jëlal waa ñoñam ay pacte ah yonent bi alayhi salaatu dindal ko yi leen war ci diine ji ak yi ñu war a ah, ah, ah yi nga xam ne moom la ñu war a gëm te moom la ñu war a ne kon mu ne kon kooku mooy baahilatun jaadatun waa jaada ah muy Ruqaad ibn Amr ibn Rabi'a ibn Jaada ibn Ka'b moom ñëw na ci Yonent mi alayhi salaatu salaam comme comme Mutarrif mi dafa ñëwal ci turu ay ñoñam waaw kon mu bokk Fazaara après mu ne Fazaara tun waa banu Fazaara ñëw nañ bokk ci waa Qaysu Qaysu Aylaan ah, am nañu ñu ne moom ba mu jógee Tabuk la nag ca Ramadan ca sanata tis'in ci lañ ñëw waaw loolu am na wax loolu ah mu ne kon gaayooyu voilà waa Aqiilun waa Aqiil muy waa banu aqil hein ñoom am nañu ne moom cinq fois lañ lañ ñëw waaw cinq fois lañ ñëw waaw léegi kon waa aqil waa banu aqil a ngoongu mu ne aqilun kon ñu ngi noonu waa aqil waa banu aqil maa kinaanate abdu najiun wafdu kinaana hein du kinda de kinaana ñoom ñëw nañu muy hein ka bokk fa ñoom di Waa'il ibn al-Asqa al-Laythi hein fekk yonent mi alayhi salaam di waajal di dem Tabuk kon waa kinaanaango abdun ashja'un waa abdun ashja'un waa abd muy bani abd ibn adi mu ne ñoomin ñëw nañ muy bani abd ibnu adi ñoomi dikkal nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seenu délégation Euh, àndoon ci ku mel ni alxaaris ibn al uhbaan ak uwaymir ibn al ak rabia ak xabib di doomi milla kon ñoom ñii waa bani abd ibn adi mu ne wa ashja'un abdun ashja'un mughtanim ashja' waa bi de ashja' moom gisoon nañu leen ñoom ñoo ñëw jamonoy xandaq voilà amal xandaq yi lañ ñëw ah am ñu ne mooy après Banu Qurayza mais loolu lijjanti woon nañ affaire boobale waa Shia mu ne ightanimi waay waay waay waay kiiwal profitool koom utal mooy mooy ah, ah, enrichissel wul ci ci xabaar yi ma la jox ah mu ne wafdu mu ne nag muy wax keneen wafdu laqiit waa laqiit wa bakrin ba'dahu qadadun wafdun kilaabun thaqiifin abdi qaysihimi mu ne waa laqiit ibn aamir ibn sabira ibn abdillah ñoom it ñëw nañ ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw ah ànd ak ñañu àndal kon waa Laqit wa Bakr waa Banu Bakr muy Bakr ibn Wa'il Bakr ibn Wa'il bokkul ak Sa'd ibn Bakr de Bakr ibn Wa'il voilà ñoom it ñëw nañ ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñoo ñëwoon naan ko mais kii gisuñu ko moom dañ bañ ñëwee dañ lay nent bi aleyhi salaatu wassalaam est xam nga Qiss ibn Sa'ida ah yonent bi aleyhi salaatu ne ne leen déedéet mais kooku bokkul ci yéen kooku ci waa iyaad la bokk moom da doon topp diine Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam avant ca jaahiliya mooy kam dajaroon rek <laughs> waaw muy ki nga xamante ne Qiss na Sa'ida ku doon wax ay wax yu yéeme la gisoon nañ ko ca début siira ba ba ñuy gis ña nga xam ne ñoo ñu tumuraanke ñi ca jamonoy tumuranke ga ña nga xam ne ñoo tumuranke woon ak yonent bi alayhi salaatu salaam ca ngëm ga ñu gëmoon te wéetoon ca qissa ibn Sa'id mi waaw mooy ñoom ba ñëwee ñoo ko doon laaj mu ne leen bokkul loon ci yéen ñii di ko laaj moom ci waa Iyad la bokkoon ah, kon mu ngi noonu wafdu kon ñu ngi ci wafdu ah, mu ne wafdu Laqib Bakk ba'dahu qadadun kon wax nañ waa banu bakr muy bakr ibn wa'il mu ne qadadun ah mu ngoo kon nag affaire bi mu ngi noonu euh, léegi muy qadad ibn ammar as dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, léegi léegi nag wax ji mooy parce que affaire yi des na de moo après walla nañ wax noonu rek di dem léegi wa léegi dootuñ taxaw di kii parce que waxtu yi eh, du kilaabin kon xadat ginnaaw kilaab waaw waa banu kilaaba ngoomu mu ne ñoomi daldi nañu ñëw wafdu ban waa banu kilaabi daal dina ñuy ñëw thaqifin waa thaqif moom gisoon nañ leen ci yaata ah abdu qaysihimi waa abdu qays wafdu abdu qays ñu ñëwoon doon laaj ci ca ñoo alxantam ak addubba naqiir ak gaa yoo yële hein ah, kon gisoon nañu gaa yoo yële gisoon nañu ko de wafdu abdu qays al ashaj abdu qays yow mii am na ci yow ñaar yoo xamante ni ñaari jikko yu buur yàlla sopp al al al al anaa ak al xilm ginnaaw kon wafdu wafdu boobale abdu qays mu ne wafdu wafdu ruwaasin wa aamirin wa bokk na ci waa ruwaas waa ruwaas muy ruwaas ibn kilaab bokk nañ ci délégation yi nga xam ne ñoo ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom it ñëw nañu muy banu aamir ibn sa'sa'a bokk ci qaysu aylaana ah muy waa nañ ko kàccoor bu mag bi ah moom bu ñëwoon nañ ñooñu gisoon nañ leen ah Hilaal Hilaal Hilaal wafdu Hilaal muy waa Banu Hilaal ibn Amir ñoom itam daal dinañuy ñëw <coughs> bokkoon Abd Abdu Awf ibn Ahram ci la woon ibn Amr ibn Shuayba <clears throat> ibn al-Hazm ibn Ruwayba ñoom ñoom ñëwoon nañu kon ñu ngi doon Hilaal wa Ans Ans muy waa Bani Ans ibn Malik ñoom it daldi woon nañu ñëw voilà mu ne Qushayr waa waa Qushayr ibn Ka'b waa Qushayr ibn Ka'b yi ñëw nañu ah duuna mattahami duuna muttahami ci lu amul ak luñ lay luñ lay luñ lay lii lu leer la ko ne ñoom hein <clears throat> mu ne mu ne wa wafdu taxliba baadun muslimun wa nasaara xurriru xayra iqraarin bi diinihimi mu ne ginnaaw waxtu wafdu taxlib waaw eh, way woo eh, way wor way loru way wee ndax mu ne wafdu taxliba waaye taxlib la ba'dun muslimun muslimun muslimun wa nasaara qurriru xayra iqraarin bi mu ne délégation waa taxlib ñoom ñëw nañu bokk nañ ci mbooloo yi ñëw waaw mu ne nag ñenn ñi ci ñoom ay jullit lañu woon ñenn ñi nekk ay nasaraan waaw ña nekk nasaraan nangoo nekk surtout ca jullit ñi mu ne ñooñu xurriroo xayra iqrarin bi diinihimi daal dinañ leen saxal li gën gën jaa mooy ñu des ci seenu diine gi mooy comme nasaraan najraan yi rek comme chrétien wu najraan yi rek mooy ñu des ci seen diine mais nag laakin ala jizyatin wa man'i wuldihimi an yusbiqu sibghatan ka sibghi aslihimi ka aslihimi mu ne mooy waaye dañ leen a tere ñuy niru niru lekk jullit ñi voilà ci gàttal waaw di def loo xam ne boo leen gisee di leen jaawale comme façon bi ñuy teente seen karaw yeeg yooyu ak jot ñu bañ a def bañ leen di jaawale voilà muy waa wafdu Taghlib voilà mu ne muxaaribun ama ashrin waafiduuna lahu wa taariqun fa majaazun adduhu bihimi mu ne wafdu muxaarib muxaaribun muy délégation banu muxaarib ibn Sa'd ibn Qays ibn Aylaan moom daal dinañuy dikk ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ah ñooñ nee nañ jamonoy xajju xajjatul wadaa ci lañ ñëw ah ci la ñëw ama ashrin ci dixième année bi ci la ñu ñëw waafiduuna lahu lañ def délégation dikkal ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne wa taariqun fa majaazun addahu bihim eh, parce que xam nga taariq ibn abdillah al muhaaribi miñ gisoon ah ibnu Muhaarib ibnu Xafsa gisoon nañ tarjama eh, ak bi mu ñëwee moom da eh, en fait fii eh, Seydi El Hadji Malick radiyallahu li mu bëgg a wax dane boroom mooy que ne boroom almawaahib boroom almawa almawaahibul laduniya boroom almawaahibul laduniya moom dane Taariq ibn Abdullah mii bi muy ñëw dafa àndoon ak ñoom ah la wax waaw léegi waaye mooy dikkam gi mooy mais euh, euh, euh, mooy moom bi muy ñëw nag moom kese la woon moo tax mu ne ci wàllu majaaz ah mu ne tudd gi mu ko tudd ci wàllu majaaz la mooy ne waaye mooy ne gaa yi Taariq ibn Abdullah al-Muharibi moo tax al-Muharibi te pourtant bañ koy tudd waxuñu ñun que waa Muharib que ne agsi nañ moom moo ñëwoon ne ba mu ñëwee suuku Okaz euh, ma gis am kuy woote am ku nekk ci ginnaaw naan waxul dëgg wal iyaazu billaah nee na mu laaj kii kan la kii kan la ñu ne ko kii euh, Abu Lahab la kii kii yonent sallam la mooy woote kii mooy bàyyi xam Abu Lahab ah oo gis nañ moom moom mooy taariq boobale kon mu ne taariqun fa ah, majaazun addahu bihim id jaa léegi mooy bam nettalee lool ñoom bam àndee yamtaaru min tamri almadinati qul ba'irahu btaahu almutaaru min kanami bañ ñëwee doon ub ci tàndarmay medina yi yeneen mi aleyhi salaam daal di leen laaj ana yéen géléem gi ñi dangeen koy jaayam deen ñu ne waaw mu jënd ko mooy googale rek demoon après ñu jekki am ku leen dikkal ne leen man ndaw yàlla lee ma yónni seen njëgu géléem gaa ngi après ñu dem ci biir ñu dem ci biir fekk muy no ci ci gis ko gisoon ka leen ka daje woon ak dëkk ba daan leen lu ngeen ñu ne ko ñun de tàndarmaay Medina jee ñu fendi waaw après mu ne leen seen géléem gi dangeen koy jaaya ñu ne ko waaw dañu koy jaay de waaw moom kay dañu koy jaay mu wax leen ñaata ngeen koy jaay ñu ne ko lii mu jël dem après yónnee leen ko indi xaalis ba ñu dem gis ko ca kaw minbar ba muy muy muy muy wax naan tasaddaqu fa inna xayran fa inna sadaqa xayrun lakum al yadul xayrun min al yadi sufla ummuka ummaka wa abaaka wa ukhtaka wa axaaka wa mooy loolu dee leen nee fekk muy wax tasaddaqu dee leen mooy loolu le ndax moo gën al yadul ulya ak ainsi de suite euh, léegi kon muhaaribu na ngoog bañ ñëwee id jaa yamtaaru min tamril madinati qul ba'iruhu ibta'ahu al-mu'taru min karami mooy du moom rek ab mbooloo lañ woon ma ndaw sa ne leen man ki ma gis yorul xar kanamu koo xam ne kuy wax lu dul noonu la de mu ne mu teg ci Seydil Haaji Maalik ba léegi ñu ngi con ci ak xilaasu xilaasu dahabi fi siirati xayril arabi ci alfaslu alxaamis wal ishruna vingt-cinquième buntu bi di wax lan ah ci dafiy dikri wufuud yi ci délégation yi kon ñu ngi ci Banu Hanifa mu ne banu xanifata minhum waafidu yamanin minhum yamaanun tujibu nodda waqtihi waafihimi waqtihimi mu ne waa banu xanifa ñooñ gisoon nañ leen waxoon nañ ne seeni mbir lañuy gis première ba sax waxoon nañ ci Talq ibn Ali waaye gisoon nañu tamit ci yaatal wafdu banu xanifa àndoon ak Musaylimatul kaddaab ah muy Musaylimatul kaddaabi aha mu ngi noonu banu xanifata minhum bokk nañ ci délégation di waa fi du yamanin ci ñiy jógee yaman ñëw ci yonent bi alayhi minhum yamaanun waaw mooy waa banu xanifa yii nii ah. léegi ah, mu ne waa tujib ginnaaw waa banu xanifa ñiy bokk ci waa yaman mu ne tujibun waa banu waa tujiba ah mu ngo mooy seen maam lañ leen di dàkkantale tujib bintu bintu Sawbaana seen maam bu jigéen bintu Sawbaan ibnu Sulaym waaw kon mu ne waa tujib ñii ci waa Yaman lañ bokk waaw léegi kon mu ngo tujib Udda ñoom ñii nag mooy bokk nañ ci ñi nga xamante ne nii dañ leen di todd nañ leen te bokk nañ ci ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ni dañoo ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag mu jàlla finalement boo mooy dinañ far tudd rek mais affaire bi gudd na léegi euh, bon bismillah dañ continuer rek wa tayyibun thumma jayshanun lahu wa badwa kalbun fa udda xushaynan ma muradimi mu ne wa tayyibun wa tayyibun mooy mooy waa tay mooy waa tay ku jóge woon tay fan ngeen xam ku dëkk ku dëkk ci waa tay waay waay waa tay waa tay amoon na ko siiw amoon na keneen tamit koo xam ne gisoon nañu ko voilà ah, zaydul xayli wala zaydul xayri voilà ibn muhalhil waa gisoon nañu tamit seydina at-ta'i moom gisoon nañ ko lu jiitu woon adi seydina adi mu kon waa toy summa jayshaanun waa jayshaan ah ñoom it nañ ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa jayshaan ah ak kan ginnaaw waa jayshan summa jayshanun lahu wafadu ñëw nañ délégué def nekk ay délégué ñëw conent ma alei sat selam kalbun waa kalbu tamit ñëw nañ bokk nañ ci ñi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na ñu ne euh, wala baax na kalbun mu ne fa udda tuddee nañu xushaynam ah, mooy koo dégg al xushani ah Ah, ñoom it ñëw nañu la boole leen ci mbooloo yi ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom nee nañu ñëw nañ ñaari yoon voilà mooy mbokk Seydina Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu ma muraadihimi waa Muraad Farwa ibn Masih moom gisuñu ko woon al Muraadi noo gisuñu woon délégation bi moom tudduñu ko woon voilà waaw waaw kon waa muraad al muraad yi ñoom it nañ wa hakada sadifun qul atamun wa fadu sa'dul ashayrati min xayril wufuudi nami mu ne naka noonu sadifun ah muy waa banu sadif ñëw nañ ñoom dikk nañu ci yonent bi alayhi wassalaam waaw seenu délégation dëgmal na ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw mu ne ah, mu ne boole ci waa xasam kul xasam waa xasam waa xasam it ci lañu woon mu ne ñoom délégué nañ de wafadu ñëw nañu saadun waa saadu saadul ushayrati ah ah Saad al-Ushayra bani ana Ansillah Ansillah ibn Saad al-Ushayra ñëw nañ ci Yonent bi aleyhi salaatu wassalaam min xayril wufuudi na bokk nañ nag ci délégation yi gën yi nga xamante ne nii ràññee nañ leen gaay yi waaw waaw voilà léegi euh, mu ne kadaka azdu azdu mais nga ne azdu gisoon nañ mu ne déedéet kadaka azdu umaanin azdu umaan laa wax ma Zubayda wa aslamun kada baariqun wa ibn al-Humayd simi mu ne kamaroon azd bi may bokkul ak azd bi nga yaakaar waxuma azd boo bële de az bi waxoon sànq déedéet répété wuñ dana wuñ ci répétation euh, répétition az du Oman bokk nañ ci de ci waa Oman lañ jële lañ jóge voilà yaa ngi fi mooy mbokk al Ala euh, al Ala ibn al Hadrami yañ fa woon foo wale ca waa Oman yaa ngi fàttaleku ca leetar ya bul ma fàtteel jëf ju wax euh, xabaar boo bële ah kon mu ne Zubayd Zubayd it ñëw nañu waaw ñoom it daldi nañuy dikk ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi ñëw foofale Madinatul Munawwara eh, Zubayda Zubayd wa Aslam waa Aslam it ñëw nañu eh, salaamalla Aslam ibn Sa'd eh, Aslam waa Aslam mooy tribu Aslam bi ah bokk nañ ci tamit aslam saalamahullaa ah wa gifaar gafarallahu laha mooy aslam boo bale mu ne wafdu kadaka ka kada baariqun kada baariqun wafdu baariq ñëw nañ tamit de ci yonent bi alayhi salatu wasalaam bindal leenu bi ab bataaxal bindal leen loo xam ne ñu téeku waaw ah, baariq wabnul Humaydisimi màndargaalal ibnul Humaydi ah mu ne yoom yi daldi saadu hudaymin wa jarmun waafidun wa kadaa bahra umaratu wal bi dammihi mu saadu hudaym muy saadu hudaym saadu ibn Zayd ah moom ak abdu aswad turam di hudhaym ñu naan saadu hudhaym saadu hudhaym ñëw na conent bi alayhi salaatu ak mbooloo ci ay ñoñam bokk nañ tamit ci mbooloo yi ñoo xam ne dikkal nañ wajar mun ah waa jar mu ñëw nañ ñëw nañ bokk ci waa xudaa ci waa xudaa ñoom it ñëw nañ Bahra waa Bahra it ñëw nañu ah waa Bahra ñoom ci waa Qudaa lañ bokk ah mu ne Mahratu Mahratu waa Mahra it ñëw nañ ñëw nañ ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Mahri ibn al-Abyad moo leen jiite woon moo leen jiite woon bañ ñëwee yonent mi alayhi salaatu salaam exposé leen l'islam ñu daal tuub bindal leen jokku leen bindal leen ab leetar moom itam ñoom yi ñuy tamit mu ne al-Ju'fi ah wal-Ju'fi bi dammihimi muy waa bani Ju'fi lañ wax Qays ibn Salima ibn Sharahbil <coughs> bokk ci bani marwaan ibn Ju'fi ak salama ibn yazid ibn mu mashja ibn mujamma ay mbokk lañ woon ah ñoom ñii am nañ nag seenu nettali ñoom ñii léegi mu ne kon benn na ngokk ñeneen a ngokk mu ne ñooñu it ci nañu Juhaynatun naxaun ay thaniyan fa bihi tammal wufuudu ala xayril wala wala pare nañu <laughs> euh, léegi mu ne kon waa juhayna ñoom it gisoon nañ leen mu ne ñoom nag dañoo ñëw ñaari yoon naa naxa du gisoon nga waa naxa ah waa na xaam gisoon nañ leen sax mu ne ñoom ñii ñoom ñii ñii ñii ñii ñii hein ñoom it dañoo ñëw mooy ni Juhayna na ñëwee ñëwaat ci la waa naxaa ñëwee ñëwaat moo tax mu ne mu ne mu ne Juhaynatun naxaun ay saaniyan fa bi é mu ne gis nga ci moom ñii waa naxaa ñii tam ma ci la mate al wufudu délégation yàlla xayri wala alal ci boroom ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy mooy ñii ñooy dernier ñi agsi ñoo ñëwaat ñii ñoom dañu ñëw ñëwaat ah allah mu ngoog léegi nag bi nga xamante ne ci la wax ni mooy kon pare nañu nit ñi mu ne am na leneen nag loo xam ne comme li ki mu ne moom imaam al-Iraqi léegi mu wax ne lii ma fi wax yépp nag ci moom laa ko jële mu ne wafdu Sibaay ginnaaw bi mu waxee nit ñi mu ne wafdu Sibaay délégation ndegment yi am na ñu ne ndegment yeeg di ab yi yooyu yëpp ay xadiis yu ñëw la mais boroom xam-xam yi dafa am ñu ne bon yii nii moom dëgërul wafdu Sibaay délégation wu ndegment yi gaynde yeeg ñoom seen di ab yi tilli yeeg raabatan ah ñoom ñoo ñu ne le nga xamante ne jóge ca àll ba daal di dikkal nee nañ tudd nañ ko yeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam indil yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne nag wazaaka yunkiruhu jam'un min al umam yi lii nag boroom xam-xam yu bari ci mbooloo mbooloo ci boroom xam-xam yi dañ ne ah non non non non tilli yeeg gaa yooyu moom ñëwuñu fii quoi waaw loolu nag moom saa yi waaw waaw imaam Ibn Sa'd nettali na kii ah mais bon waaye daal jam'un wazaaka lii nag yunkiruhu weddi na ko jam'un am mbooloo minal umami ci boroom xam-xam yi rahmatullahi rahmatullahi mu ne wal itti léegi mooy kon côté ndegment yi moom <laughs> looloo ci ñëw mu ne wal ittifaaqu bi anna al jinna wafadu id fi lkitaabi ataana duna ma wahami mu ne nag li nga xam ne moom boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci mooy que ne jinne yi moom moo ñuy mujjee ñu gis léegi ñoom moom ñëw nañu def nañ délégation ñëw ci yonent bi alayhi salaam it ndax kat fil kitaab yi ñëw na ci téere bi di alquran ataanaa dikkal nañu duuna maa waxami lu amul benn def def le seeni xabaar que ni ñëw nañu ci yonent bi alayhi salaam kon loolu kon leer na ke leer na mu ne léegi nag fii nag la waxee fan la jëli waxam yii yépp moom Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu mu ne xadawtu xadwa al-iraaqi al-barri sayyidina fi kulli ma jaa fi al-fasli min kalimi mu ne nag gis nga buntu bii nii vingt buntu bi man defuma lu dul fi al sayyidina suñu sang boobu te baax di al-iraaqi hein gis nga fi mu teg tànkam falaa teg tànkam rek waaw mooy ni mu ko defee laa ko defee mooy daal moom gis nga al imaam al iraqi muy Zeynuddin Abdurrahim al iraqi borom alfiyatu siira bi def alfiya def na alfiya ci ilmul xadiis def na alfiya tamit ci siira mu ne man gis nga ci ay jeexitalam laa topp li mu def rek ak li mu bind rek laa indi man waaw moom mi nga xam ne suñu sang la fii kulli maa jaa ci lépp loo xam ne dikk na fii dal fasli ci ci chapitre bi ci bunt bii fii ma nose fii li ma fi nose lépp min kalimi ci ay wax li ma fi indi lépp ci moom laa ko jële mooy damaa copier imaam al-Iraqi ci lii mu wax voilà gis nga mooy euh, boo jëlee mbir fenn di delloo xam wax ca ko ko jële gis nga de neewul ne lii maa ko wax dane lii nii yépp xadawtu xadawtu xadwa al bari saydina fi kulli ma jaa fi dal fasli min kat léegi nag bi paree mu ñaan mu ne yaa rabbi man aslamu minhum wa ma nakasu fa'udni fihim yaa waasi'a rahimi mu ne yaa rabbi e yow sama boroom nag ginnaaw lii lépp maa ngi lay ñaan eh, maa ngi lay ñaan man aslamu minhum délégation yi fi ñëw ñépp ñi ci tuub ñépp ndax ñépp tuubuñu am na ñoo xam ne tuubuñu dañoo ñibbi tuub Musaylima ci gën a leer la alkadaabu mu ne képp maa ngi lay ñaan ci ñépp képp koo xam ne tuub na ci ñoom wamaa nakasu ta pacte yi jël ak yonent bi alei sat selaam biñ ñëwee ci délégation yii rocc wuñ ko wàññiwuñu ko mooy dëggu nañ ca lañ kii woon bu continuer ci ba faatu ji mu ne fa uddani fihim ci ñooñu nga xam ne ñoom lañu wax ak yonent bi sa salaam nekki ba faatu ci yàlla nag ma boole ci ñoom waaw ma boole ma ci délégué yi ñëw ci yonent bi alayhi salaam yëkkati ma ba foofale yow mi nga xam ne yaa yaatu ak yërmande ah yaa waasi en rahimi arruhami yow mi yaatu ay yërmande mu ne waaye waman bu ma ci boole man kese de mooy booy ñaan sa bopp ngay tàmbalee mais ñaanalal ñi ci des waman ala haadi wasiratihi yaqfu wa yastannu bil ifdali wal kamal wal mu ne boole ma ci ñoom ñi nga xam ne eh, lañu pacte yañ joxoon ak yeneen ma saa saa daal di nañ koy respecté ba génn àddina ci ñooñ waaye waaye it boole ci képp koo xamante ne nii ci sunnatul haadi ci sunna yonent bi alayhi salaam ak siiraam ak dundam moom ci noonu yaqfu moom lay xencu moom lay ut ngir xam ko bu ko xamee di ko jëfe te yàlla kese tax bala mu koy tasaare mooy ngir boppam ngir gara ngay defaru ba pare mën a defar saalih ba pare nekk muslih door a mën a defar kon mu ne yàlla na nga boole képp koo xam ne sunnatul haadi sunna lay jàng mooy affaire am moom moom mooy dàllatul mu'min dàllatul muslim mooy xam-xamu yonent mi alayhi salaatu wa salaam foo ko fekk xadiisam loolu di gëstu loolu ah <laughs> mu nga ne yàqu moom la awa siirati yi ak siiraam ak dundam ndax boo koo xamul dundam noo koy roy ah mu ne képp koo xam ne sunnaa yonent bi alayhi salaam dundam moo ko intéressé te looloo ko ñor te loolu lay wër mu ne kooku it boole ko ci mu ci ci délégué yi rek comme ni ma ciy boole yàlla nag ma ci boole waaw waya sanro stan mu jàppe yoon di yoonoo hein yal na kon nga defal ñu ci sa xéewal yi ak sa ngëneel yi sa teraanga yi foofu la ko jeexale léegi kon Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul Malick loolu wax loolu la pare kon nag eh, comme que dana xadawtu xadwal iraqil barri Seydina léegi xool imaam al iraqi li wax imaam al iraqi dafa def ci alfiyatu sira dhikru wufuudi alladhina wafadu alayhi sallallahu alayhi wa mu ne awwalu wafdin wafadul madina sanata xamsin waafidu muzayna wa hakada sa'd ibn bakrin fi rajab wa aama sab'atin juzaamun wa aqab al ash'ariyuuna wa dawsul qawmu wa fi sama wa fi samaani allafat sulaymu tha'labatun thumalatun wal huddaan fiihaa wa fi taasi'i wafdu hamdaan kada banu daari wa fiihi fii safar uzratu ba'daha baliyun wa himyar wa ba'du fil 'ashiri wafdu khawlan wa kindatin wa ghamidin wa ghassan wafdu rahawiyyin wafdu najran wafdu suda wal azdi ma'a salaman bajilatun wa hadramawtun nahwa wal harith ibn ka'b aydan ajma'u wa fiihima murratu abdun asadu wafdu tamimin fiihim utaridu baahilatun wa ja'datun fazaara aqiilun abdu ashja'un kinaana laqiitu bakrun wa ibnu ammaarin qudat maata rujuu'an wa kilaabun wa wafat wafdu saqiifin ma'a abdil qaysi ruwaasu aamirun hilaalin ansi qushayru qushayru qushayru taghlibun wa ba'du muslimu amma nasaara minhum faltazamu an yamna'u awlaadahum min sibghihi min sibghatin fi diinihim wafdu bani xanifatin mu ne kon qushayru taglibun wa ba'dun muslimu amma nasaara minhum faltazamu an yamna'u awlaadahum min siqati fi diinihim wafdu bani xanifati wa min wufuudil yamanil yamani wafdu tujiibin tayyi'un jayshaani kalbun xushaynun wa muraadun wa sadif wa xat'amun sa'dul ashiirati radiif Azdu'umaan wa Zayd wa Zubaydun aslamun wa Baariqun wa ibnu Humayrin saalimun Sa'du Hudaymin jarmu Bahra mahratun wa wafdu Ju'fiyin kadhaa Juhaynatu sanata ihdaa ashratin jaa'a an-naqa' fii mi'atayni ba'da man qablanaa jaa'a wafdu Sibaa'i wa Dhi'aabi dhukiraa fii ghaabatin wa ghayrihaa wastunkira foofu la ko jeexale eh, mooy Eh, mooy lii moom duñu ko en tout cas bon seetloo mooy lii moom la Seydi El Hadji Malick indi mais ci ba al fi kulli ma jaa fi mooy eh, loolu noonu mooy li li l'écrasante li fi indi lépp ci ñoom la ko jële mooy ci wufuudul jinni wufuudul insi mais ci wufuudul jinni nag Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu moom moo ko indi xam nga ay eh, al imaam al Iraaqi indiwul lii côté wafdu euh, al jinni fii xam nga bi mu waxee côté nit ñi ba pare dane wal ittifaaqu bi anna al jinna qad wafadu iz kitaabi ataana duna ma wahami mu ne nag mooy ah imaam al-Iraqi daf ko sutaan parce que bu ne lii moom xam nañu mooy comme xam nañu ko moom jarul moom bu koy tudd mais moom da ko tudd Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu ah, ñu nit ñu tudd ko comme ni kii woon moo tax ñu indi woo fuudul jinni ah, mais ci alfiya bi imaam al-Iraqi côté bi indiwul waxul ci jinne yi waaw waaw léegi mais euh, Seydil Hadj Malick radiyallahu indi na ko gën a matal affaire bi. moo tax mu ne wal ittifaaqu lool moom lu ñu dëppoo la bi annal jinna qad wafadu kon jinne yi délégué nañ def nañ délégation ñëw ndax loolu leen na ci tiire bi lañu dikkal ci loo xam ne amul benn def def leen nag kon imaam al-Iraqi lii la wax te lii euh, kon moo jëm ci wufuut yi walilah alhamdu wal minna gisuñu yépp te bon tudd nañ leen walilah alhamdu wal euh, ci xilaas bi bon junj nañ leen comme ni nga ko junje noonu e, yi nga xam ne ñun dugguñu ci yaatal waaye dafa mënul woon a ne gis yépp hmm? e, walillahi alhamdu wal minna waaye lii nii yépp nag léegi nag chapitre bii xam nga lan lay méngool chapitre bi ñu gis nii hein suuratu nasr hein mooy euh, lii nii li muy méngool li muy méngool li muy méngool mooy suuratu idaa jaa ce que suuratu idaa jaa it non non non pas suuratu idaa jaa it ah non non non la li ñu fi gis yépp suuratu nasr hein ba ñu commencé délégation yi ba léegi xam nga lan lañ doon firee mooy ida jaa nasrullahi wal fathu lu côté boobu lañu firi xam nga fan lañ doon firi boobu ba léegi war a ay tannaasa yadxuluuna fi diinillaahi afwaajaa mooy parce nasrullahi wal fathu loolu gisoon nañu ko gisoon nañ fathu sulhul Hudaybiya gisoon nañu fathu Makka gisoon nañ dimbal gi ko dimbali ci wow waa Quraysh ba sulhul Hudaybiya la ñu jàppe woon ne ca sixième année ba nga ñaay la ci ñoom bu far nekk defet ci ñoom ndax ci la l'islam gina yaatoo gina dugg foo xam ne xaju fa àggu fa woon avant ñu nekk ci trêve ah dimbalal yàlla jooju ak ubbee gi ne ubbee moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ba suuratul Fath wàccee keroog bañ jógee Hudaybiya mu jàngal ko Seydina Omar mu ne ko ahada fath mu ne ko i wallahi innahu la moom fatx la kay waaw est-ce que fatx la la kii mu ne ko waaw inna fatahna laka fathan mubina loolu gisoon nañ ko léegi nag ñun wufuud yi lii rek lañ fi gis mooy deuxième aaya bi rek lañ gis ah mooy kon idaa jaa nasrullahi wal fath boo ko bëggee kii mooy da ngay jël sulhul Hudaybiya ba fathu Makka lépp loolu lépp mooy première aaya boobu idaa jaa wal fath kese la wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaaja mooy wufuud yi ñu gis mooy bunt bi wax ci délégation yi yépp foofu lay tolloo kon ñun saar boobu sax jeexaluñu ko ñaari verset rek lañ ci gis boobaak léegi léegi fasab bi bi hamdi rabbil astaghfiru innahu kaana tawwaaba loolu moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci la mës a dëkk ah voilà dafa ko gën def ci gën a mooy gin cee sax voilà bi nga gisee xéewal yi yépp la sa boroom defal te waxoon nañ la nag ah saar bii nag Seydina Siddiq ba mu ko déggee da doon jooy parce que xam na ne saar bi day tàgg yonent bi alayhi salaatu salaam kon ñun ñu ngi ci fin bi ah. léegi kon walillahi alhamdu wal minna ci noonu jeexal nañ wufuut yi jeexal nañu kon war a ayta naasa yadxuluuna fi diinillaahi afwaajaa ah léegi nag mu des fa sabbih bismi rabbik fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawwaaba loolu yonent ma lay saab-saam ci la masane mais niñ gis fi nga xam ne mooy mooy li ci des ba ni nga xam ne ci lay deme ci ar-rafiqul a'la ah ar-rafiqul a'la moom alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax kon chapitre bi jeexal nañu ko jataay bii di ñëw insha allah ñu dugg ci yeneeni xew-xew waaw kay ci la dix l'an la waaw l'an dix la ñuy ci l'an dix ci la ñuy ci la ñu ne bari yow gis nañu bu yàgg léegi nag kon xew-xew yooyu mooy yan xew-xew jarul bu di jaraa bii di ñëw daal ñu ne ci insha allahu taala wallahu taala